annawawiyu dimashqiyu shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin alhamdulillah min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wal arba'iin ba'dal mi'atayn وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن qaala al-imaam mu ñëwaat ñun ci téere bu màgg bi di kitaabu salaati ala rasulillah baabu fadli salaati ala rasulillah alayhi afdalu salaati ci téere bi di wax gëneelu en tout cas julli ci yonent bay saa buntu bi di chapitre deux cent quarante-trois di wax ngëneelu julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci suñu jotaay bii ñu génn xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille trois cent quatre-vingt-dix-sept mu ne woon waan Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis bi ci tegu woon moom gisuñu ko woon bii ñu jàll gisoon nañu ko muy xadiis mille trois cent quatre vingt dix mu ne wa an ibn Mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud ji radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na awla naasi bii awlaa yi gën a yey annaasi ci nit ñi bii ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba bés pénc mooy kan mu ne aksaruhum ci ëpp ci ñoom alayya ci man salaatan di julli ci man ki ëpp kuy julli ci man mooy ki gën yey ci man yawmal qiyaam ci nit ñi Allah mu ne rawaahu am na lees ci wax bi weesu mu ne soloo na ko at-Tirmidhi daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa qaala bi mu ko soloo mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko soloo ñu la la ëskëy waaw xadiis bi ñi ñu fi doon li imaamu ahmad solowu ko malik avant solowu ko imaamu ahmad solowu ko imam abu daawuda an-nasaa'i maaja nako noon ak ad-daarimi sax ñoom kenn solowu imam <clears throat> at-tirmidhi kese moo ko solo mooy hadis bi nga xam ne moom leen di ci abwaabul witri baabu maa jaa fi fadli salaati ala an-nabi sallallahu alayhi wa moom la ci buntu boobu mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar al-imam Abu Isa rahimahullah mu ne nettalan Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz u siyo woon ci Bundaar di sëriñ waa kutubu sitta génnaat na la deux cent cinquante-deux rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullah alayhi qala mu ne haddathana Muhammad ibn Khalid Khalid ibn Asma mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Khalid ibn Asma di Muhammad ibn Khalid ibn Asma al-Hanafiyu al-Basriyu rahima moom nag Asma yaayam la voilà ko Abdallah ibn Ubay ibn Salul <laughs> voilà voilà kii tamit ibn Muhammad ibn Khalid ibn Asma moo tax ibn Asma bi boobu day am alif ga door a ib baa bi ñëw ak nuun bi alors que Muhammad ibn boobu du am alif voilà Muhammad ibn Khalid ibn Asma al-Hanafiyu al-Basri rahimahullah moom nag génn ànd na deux cent un deux cent onze al-Imam al-Hafiz mu ne saduqun yuxti ku dëggu la waaye kuy def ay njuumte la rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Musa ibn Yaqub az-Zam'i mu ne netta nañu ki nga xam ne mooy Musa ibn Yaqub az-Zam'i di Musa ibn Yaqub ibn Abdillah ibn Wahb ibn Zam'a Zam'a ibn al-Aswad moo doon ma am moo doon az-Zam'i ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay Abu Muhammad az-Zam'i al-Madani rahimahullah génn àddina après cent quarante yi moom nag boroom Taqrib at-Tahdhib dana saduqun ku dëggu la waaye sayyi'ul hifz ku ban ku ku baaxul ak mokka la gis nga ñaar ñii moom euh, ñoom problème lañ ci hadis qaala mu ne hadathani nettali Abdullah ibn Kaysan muy Abdullah ibn Kaysan al-Qurashi az-Zuhri mawla Talha ibn Ubayd Abdillah ibn Awf rahimahullahu ta'ala moom borom taqribu tadhib nee na maqbul kañ la gaña àddina kañ la génn àddina ko nee na ko maqbul mooy ngoo xamante ne ni man nañoo nag ngay wax xam ne foog mu am ku ko taaba ku ko kon mu ngi noonu qaala Abdallah ibn Shaddad ken Abdallah Abdallah ibn Shaddad ibn al-Had Usama ibn Amr ibn Abdillah Jabir Abul Walid al-Madani al-Kufi al-Laythi rahimahullah génn àddina la 82 moom euh, nga xam ne ndeysaan euh, dafa faatu faatu bu metti nag waaw ah, Allah ah, nee nañ dafa kii moom moom nag euh, dañ naan ci jamono yonent bi saa saam la la gane àddina waaw ci la génn àddina ci la gane àddina jamono yonent bi saa salaam mu ngi doon dund muxadram la. voilà mooy eh, jotula gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh, mu ngi génn àddina ci dij la quoi waaw ah, bi dajil la dajil la tudd benn kii la bu nekk eh, diggante Baghdad ba daj la dajil diggante Baghdad ak Tikrit Tikrit foofu ci Iraq foofu diggante boobu benn dex gu ne foofu foofu génn àddina rahmat rahimahullahu taala rahmatan waasi'a mu ne anna Abdallah ibn Shaddad axbarahu moo ko xabaare an Abdillah ibn Mas'ud mu ne moom axbarahu moo ko xabaare an Abdillah ibn Mas'ud jële ci Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib ah, rahimahullah wa radiyallahu anhu di sahaaba ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àddina la 32 ci eh, jamonoy Seydina Euh, euh, Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan ah. kon mu ngi noonee eh, kële Abdallah ibn Shaddad eh, yaayam yaayam pour wax la rek nim ndeysaat eh, darajaay saxaaba yàlla moo koy jox ku ko soob ko wax Salma bi nga xam ne moo ko jur sëru Asma bintu Umaysa la waaw Allahu akbar Allahu akbar te Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib moo dencoon yaayam moom <laughs> wa Abdallah ibn Shaddad ibn al-Had al-Laythi yaayam Seydina Hamza moo ko dencoon ibn Abdul Muttalib asadullah al-ghalib shahidu sayyidu shuhada mi faatu keroog Uhud moo dencoon yaayam bi tuddoon Salma bint Umays bi seeru Asma bint Umays mi ne woon soxnaay Seydina Jaafar ginnaaw gi Seydina Abu Bakar denc ko ginnaaw gi Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' seeram bu tudd Salma soxnaay Seydina Hamza la woon ibn Abdul Muttalib bi nga xam ne ci lañu faat Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib Badar non non Uhud ci la Shaddad door a denc ndaw soosee di am ci moom ibn Shaddad <laughs> te Abdallah nekkul saxaaba te pourtant jamono Yonent bay sa sa mu ngi doon dund <laughs> mu ngi ngi <laughs> akbar Allahu akbar Allahu akbar kon gis nga hmm? moom Abdallah ibn Shaddad ibn al-Had rahimahullahu ta'ala nekkoon boroom xam-xamu fiqh bu mag bari woon ay hadis rahimahullahu ta'ala mu nettale kon an ibn Mas'ud an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala awla an-naasi bi yawm al-qiyaamah aksaruhum alayhi salaa voilà hada xadithun xasanun garib wa ruwiya an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man salla alayya salatan salla allahu biha ashra wa kataba lahu ashra xasanat waaw loolu gisoon nañ xadis say na Abdallah ibn Amr mi gisoon bi wees man salla alayya salatan salla allahu alayhi biha ashra voilà imaamu Tirmidi dane lii de xadis la bu baax te jëlee nañ ci bi alayhi salaatu salaam te ne moom danee na képp ku julli ci man benn julli borom bi dina julli ci yaw fukk ku julli ba pare bindal la fukki ay tiyaaba waaw kon loolu lu am am solo la waaw ah kon xadiis baa ngi nii taxriij baa ngi noonu léegi xadiis bi ana lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax li baabu fadli salaati ala rasulillah bunt bii di wax ngëneel gi nekk ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne la ngëneel gi dafa rëy waaw ngëneel gu rëy rëy rëy rëy la boo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamal nañu ne ki gën yeey ci moom mooy li waxoon bi wees lépp luy yiiw buy tukkee ci moom alayhi salaatu wassalaam di dem ci jaam yi ki ci gën yeey mooy ki nga xam ne moo ëpp lu muy julli ci moom ndax kook du deñ di nekk xadaraay yonent bi saa salaam yonent bi saa salaam loolu mooy xam nga euh, nit ñi bu dee daa am nit koo xamante ne nii daa am lu nekk sa biir waaw di la mel ni dañ lay def loo di la wax loo ñu naan dañ koo possédé loolu bu dee jinne yi bon na baaxut waaw ñu naan daa am saddum jinne di ko waxloo di ko kii ci làmmiñam loolu ak saytaane yi waaye bu dee nit ki daa bari lu muy julli ci yonent bi alayhi salaam day dem ba day mel yonent salaam moo yor li waaw mooy yor ay mbiram day takkook yonent bi alayhi salaatu salaam te làmmiñam du deñ di tooy ci julli ci yonent bi alayhi salaam te kuy julli ci moom alayhi salaatu wassalaam borom bi la fekk mu ne boo jullee ci man benn borom bi dina julli ci yow fukk te naa la benn julli bu borom bi julli ci yow loolu daal dinay texe àllaaxira àddina ak waaw kooku mooy kon du deñ yàlla du deñ di julli ci moom li mu ko barile noonu nu muy gën a barile mbir yi di gën a moo tax kooku nag yawmal qiyaam nag bu ñëwee kii nga xam ne moo gine yey ci yonente bi alayhi salaatu wa mooy képp pour mu julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam moo koy gën jege waaw moo koy gën niro mooy teb bi waamee xéewal yu mag yi yonent way saasaan bi joxe kenn du ko cëppale loolu mooy awlaa Allahu akbar waaw moo na boroom al-Mubaarakfuuri rahimahullah mu ne Tuhfatul Ahwazi mu ne aksaru ma lay salaa li anna kasrata salaati munabbi'atun an at-ta'ziim al-muqtadii lil-mutaaba'a an-naashi'a an al-mahabbati al-kaamila al-murattabati 'alayhaa mahabbatullahi ta'aalaa qaala ta'aalaa qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum waaw mu ne ndax bari julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam day annoncé day wane kene kii màggal na yonent bi alayhi salaatu wa salaam parce que nit que ngay tudd tout le temps daa màgg fa yow waaw ñi nga xam ne Salma moo màgg fa ñoom ah ñoom Sulaymaa ñoom Hind ah ñoom Astu ñoom Élisabeth euh, foo leen fekk dañuy tudd ñooñu waaw foo leen fekk waxtaan wi fu ngeen tourner tourner tourner tourner tourner dina fexe ba concentré waxtaan wi ci Élisabeth rek parce que da koo sopp waaw làmmiñam du deñ di tuddoo Élisabeth <laughs> waaw alhamdulillah nga xam ne waa ji bëgg na Élisabeth waaye ki nga xam ne nag daa bëgg yàlla ak yonent bi alayhi salaam ñoom du deñ di leen tudd saa ne xelam léppam dalam lépp xel mi ci ñoom lay dem kooku moo tax buy julli fekk na pare na waaw buy julli wu ne allah akbar parce que xelam lim ne ci loolu lay ne waaye bu dee fii may ci ñoom Élisabeth ak ñoom match beeg làmb yeeg yooyu ngay dem bàyyil booy kàbbaar ñuy ñëw <laughs> waaw waaw li suñu sëriñ ne am na gaa yoo xam ne moom radiyallahu anhu ñoom affaire bi dimb dimb la ko doon wax bi <laughs> waaw wallaay dimb la woon waaw dimb 20 juillet laa wax vingt sulet deux mille vingt bu tombeek muharram bi ñu nekk di nga xam ne ci jeexital bi ndeysaan ñu ngi tàggatoo muy le vingt quatre muharram mille quatre cent quarante sept mu naan ñenn ñi moom en dañuy kàbbaar Allahu akbar bu ñu commencé julli la seen xel génn ci julli ji xam nga kañ lañuy yëg ne dañ doon julli mooy bu ñu toogee ba naan asalaamaaleykum dañuy bett seen bopp que ñu ngi <laughs> tey doon julli dam nga ne kooku xin la na ko uzkur kaza uzkur kaza li ma lam yakun yazkur min qabla waaw li yonent way saa saa wax waaw seytaane noonu lay liggéey waaw naan la fàttalikul lii fàttalikul lii loo xam ne kat avant sax léeg-léeg doonu koon fàttaliku mais da non seulement yi ne woon day ñëw mais yeneen la koy génneel waaw ndax xam ne ne xushu' moom bu ñàkk ci julli saay mooy waa ji daanaka tonawu ci dara kon mooy loolu euh, ñii tudd bu bari yonent bi alayhi salaam day wane li nga xam ne mooy màggal goo ko màggal bi nga xam ne nag mooy mooy waral li nga xam ne màggal googoo tax nag nga koy topp waaw lil mutaaba nga xam ne topp googu fan la tukkee an nashi anil mahabba al kaamila bi tukkee ci li nga xam ne mooy sopp gi nga xam ne dafa mat sëkk li nga xam ne moom la toftale mahabbatullahi moo ci euh, sopp yàlla ndax boroom bi nee na yoo xam ne moo ciy tegu après in kuntum kul waxal yow yenentu way sa sab in kuntum tuhibbuna allaha ndeem nekk ngeen ñoo xam ne na sopp yàlla fattabi'uni na ngeen ma topp man rasulullah yuhibbukumullah borom bi dina leen sopp bu booba wa yaghfir lakum mu jéggal leen dunubakum seen bàkkaar yi waaw fàttalekul gisoon nañ fi si ñu mahabba Seydi Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu wax ci Jawahirul Maani dellu taxawoon nañ ci bu bari ci côté ci Riyad bi kon mooy al imaam ibn Hibbaan al imaam kii di wax al Mubaarakfuuri rahimahullah mu ne xadis bi axrajahu ibn Hibbaan ibn Hibbaan fii Sahiih mu ne al imaam ibn Hibbaan de solo na xadis bi ci Sahiiham mu ne ginnaaw gi mu wax bi mu ndee xadis bi mu ne fii haazal xabar bayaanun sahiih alaa anna awlaa nnaasi bi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fil qiyaamati yakuunu ashaabu alxadiis id laysa fi hadihi l umma qawmun qawmun akthara salaatin alayhim minhum waaw waaw mu ne al imaam ibn Hibbaan rahimahullah mu ne xabaar bii nag gis nga xadiis bi xabaar la buy leeral keneen ñi gine yeey ci yonent bari saar saam yow bésub taxawaay ba mooy waa xadiis borom xam-xamu hadis yi foo leen fekk ñu ngi julli coleen tubaab sallam jàllale yi ñuy wax haddathana Muhammad ibn Bashar rahimahullahu qala al-imam al-hujjatu al-hafiz al-alam al-imam Abu Isa at-Tirmidhi fi abwab al-witr bab ma jaa fi fadl salati ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-imam bi sanad al-muttasil ilayhi min awwal al-kitab ilayhi voilà waale càllale yi bu dee am nañu ko qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar càllale yi nag wala am noonu mooy bi gën mais nit ki mën naa bàyyi ba jeexal téere bi dooroon di càllale voilà wala ci njàlbéen bi mu wax tay càllaleem léegi danaan rek wa bil sanadil muttasili waaw ilay fi awwal kitaab di jële ci sanad bi nga xam ne dañuy tàmbali téere bi wala tàmbali waxtaan wi di uppi gataay bi waxoon nañ la càllale yi nga xam ne ci lañ jële xadiis yi ba ki ko ko bind moom am nay càllaleem ba ci yonent mi alayhi salaam wala rek nit ki bàyyi ba nga xam ne ci la pare lépp mu daal di wax taalibe yi nag ne leen càllale gaa ngi nii qaala mu ne hadathana loolu la ñuy wax Muhammad ibn Bashar ibn wax rahimahullah qaala hadathana Muhammad ibn Khalid ibn Asma rahmatullah alayhi qaala hadathana Musa ibn Yaqub az-Zami qaala rahimahullah hadathani Abdullah ibn Kaysan rahmatullah alayhi anna Abdullah ibn Shaddad rahimahullah barahu an Abdillah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy foo leen fekk ñu ngi naan sallallahu alayhi wa waaw ndax jataayu hadith turu yonent bi alayhi salaam rek la ñuy turu daanaka ñeneen ñépp c'est pour intermédiaire lañ pour indi ñu ay waxu ma bi alayhi salaam foo leen fekk ñu ngi julli ci yonent bi alayhi salaam waaw ñoom ñooy ñi nga xam ne boroom jataay yi nga xam ne moom daanaka ñoom seen làmmiñ du deñ Eh, boo toogee jataayu xadiis di di di compter li ñuy ñaata lañ julli conante waaye saa saam di nga di nga bari la yor secours taxaw fu ñu wa jullee conante nga nga kii boo paree di nga am lu bari waaw mooy ñoom noonu lañ mel waaw te moom la waxtaane même bu ñuy def mudaakara di fàttali wante di waxtaan ci xadiis yi ñu ngi julli conante bari saa saam waaw xam nga kooku wute nag ki nga xam ne day jàng fiqul max max max fiq boo xam ne moom aaraul qawmi kese lay joxe waaw diw nee nii diw ne ko nii diw ne ko nii diw ne ko nii diw ne ko nii diw ne façon fiq boobu moom jaarul yoon du bi gën du bi gën a mat voilà boobu moom dese daa tegu ci yoon wi <laughs> ndax bu boobaa yaa ngi mokkal ay wax ñoom diw te bu boobaa en général ku mel noonu léeg-léeg du tudd sax yonent bay saa saa waroon na wax ay masalaam surtout bu dee du dallu ci dalil voilà bu dul dellu ci dalil li nga xam ne ay xadiis ak yooyu kooku tudd turu yonent bari saa saa man na koo bañ a yomb euh, alors que boo xadiis moom ci la njëkk waaw baax na ba xadiis nettali kan waxi yonent bay saasaam jëfi yonent bay saasaam portrait ak li nga xam ne moom na taqrir loolu la ñuy jàng foo leen fekk ñu ngi kon al imam Ibn Hibbaan mu ne kon lii daa leer luy wane que ne ñoom ñoo ñu gën a yee yawmal qiyaam ci yonent bi alayhi salaam ndax lu tax mu ne ndax nekkul ci xeet wi benn nit amul yenn ñoñ yoo xam ne ñoo la nëpp lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu ah. nga nekk koo xam da ngay da sa sa sa kii sa lam nañ tudd ah, di di salaat nabi foo toll loolu moo tax suyuxu tarbiya yi ah ñoom ak waa ahlu tasawuf ahlu tasawuf nag lu yéeme yéeme yéeme yéeme la xam nga waa xadis doo wax waa xadis ba pare di préciser yenn précision yu bari yi parce que waa xadis xam nañ ci ñoom am na ay kazzabuna yu doon jéem dugg ci biir rek waddaa waddaawuna créekatu xadis yeeg fomantekat yi mais dañ leen a seet ci teg leen nee buñ nee waa xadis ñëpp xam nañ ñi ñuy wax waaye euh, euh, ahlu tasawuf ñoom ñooy ñi nga xam ne surtout jamono ji nekk foo leen tudde bi yoboo nga préciser waaw yan xeet ngay wax parce que ñi leen di wu wu mbubboo dafa bari rawatina suñu xam nga hadis moom boo ko fi mbubboowee yooyu dafa concret <laughs> ah déet dafa am science yoo xam ne dafa concret léegi xam nga tasawuf daa gën nekk ci lu baatine lu zahire waaye nag wa yatba'u zahira ma qad batana waaye nag lu fe eh, eh, eh, li feeñ day topp li li nëbbu ah inna fil jasadi mudghah fàttalikul nekk na ci suuxu doomu yaramu doomu aadama bi suuf xam ne bu baax lépp bu baax mu bonee lépp bon kon loolu mooy dafa gën a nekk baatin moo tax gaa yu bari usurpateur d'identité yi bari ci ñoom al mutasawwifa di jéem a wootewu ñoom ci lañu alors que bokkuñu ci ñoom mais nag seen vie yi la yor seen melo seen ni ñuy waxe si ñuy ci yëpp ngir mbaal nit ñi waaw fàttalikul la boroom masaalikul jinaan doon wax ca jeexital ba masaalik ba doon leeral li nga xam ne mooy fóotik yooyu rek waaw nga xamante ne nii du ñu bees nag waaw jamono ju ñu ñëw ñuy gën a bari waaw di gën am ay pexe yoo xam ne moom lañuy ñuy mbaale nit ñi moom lañ leen di alate waaw waaye ma najja illa ma najja Allah waaw waaye kenn nag du mën a mucc lu dul koo xamante ne borom bi tabaaraka wa taala moo la muccul quoi ndax gaa yooyu ay usurpateur d'identité yu yées a waaw waaw yu yées a yées a waaw xamante ne boo leen gisee ñuy jaay hein que ne moom daal daa nekk koo xamante ne nii ci gaa yu baax yi la bokk waaw waaw hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ah waaw allahu akbar jikko yu ñaaw mais nag biti dañuy wane nag cellate la ak kellete waaw ndax jamono ji moom isbaana jahran annama shuyukhu hadha az-zamani julluhum fuquuq wallah loolu Bamba doon wax Serigne baa radiyallahu anhu ñun nag daa gën a tee ñàng rek waaw leer na nañ laa wax kene gis nga sëriñu jamono jii li ëpp ci ñoom ay këppatal lañ waaw foo leen gis lépp ça se concentre ci ñoom ñoom ñooy pour ñoom ñooy point central seen bakkan la ñuy la ñuy màggal képp ku ñu jàpp dañ lay dañ lay dañ lay mbaalaale waaw abadohum yarkanu li tasaddur ila riyasati bila tasattur waaw walam yumayyiz bayna fardin wa sunan wa yajzibul wara li mujibil fitan wa yadda'il kamala wal wilaya yadhal wara bi kasrati riwaya fa in madahta indahu shaykhan siwa aghadahu li hasadin wa hubbi jah yooyu yëpp ay affaire u caaxaan la moo tax ñoom euh, daa jara préciser mooy xanaa seexu tarbiya yi nga xam ne waalu tasawuf yi nga xam ne ñoom itam dañoo dellu ci li nga xam ne moom la fi yonent bay saasam nee woon loolu boo tax boo seetloo yi nga xam ne moom lañuy digal seen taalibe yi ñu koy def salaatu ala nabi ak central la ci alquran salaatu ala nabi ginnaaw bi nga ak ginnaaw bi nga xamante ne nii ci nga respecté sa farataay jëmm waaw ginnaaw loolu dafa leer parce que gars yi léegi fóoti yi ñoo tax gars yi jàpp ne waa tasawuf moom lépp loo xamante ne nii jaamu yàlla la dañ cee tayel xattaa julli juróom day ñu sàggant sàgganti koor gi nga gis ñenn ñi lu leen neex lañ koy def wala di ko font wala sax duñu ko def jàpp na fii mën a ñoo fi gën waaw aji màkk ñu ne buñ demee siyaare seen xabrub sëriñ doy na leen wala iyaazu billah seen dëkkub sëriñ mooy seen màkka mooy seen melina loolu ci ñoom kese nga koy déggee ci ñoom kese mooy foo tib yooyu nga xam ne dañoo bari ci ñoom kese ñu nekk des caaxaankat des des tickets vrai caaxaankat waaw yoo xamante ne yu yées yées yées a'adana allahu minhum yàlla nañu borom bi daal di muccal ci seen seenu ay waaw xanaa ñoon ñi nga xam ne nag ñooy ñi ca la tegu ci yoon wa yonent wa saa saam ne woon ah loolu nga xam ne dañuy ñoom itam dañuy nekk rek di julli ci yonent wa saa saam waaw waaw ñooñu ma ne waxu imaam Ibn Hibbaan bi nañ ci boole ñooñu waaw kay <laughs> waaw ñooñu ak waa ahlul xadiis wala waa ahlul xadiis ak ñoom kenn ginu leen na yey ci yonent bay saa ëllëg parce que li ñuy julli ci yonent bay saa saam kenn du ko julli te yonent bay saa saam waxam dafa leer kanta tayel maan yi toog moom euh, tayel a jaamu yàlla lu ñu wax ñoom ñu ne ñoom bañ defee lañ raw ñëpp te defuñ fi tous <laughs> ndax tayel wal iyaadu billah yonent way saa saa waxam dafa leer waaw inna awla nnaasi bi yawm alqiyamati aktharuhum alayya salaa ki gine yey ci man bésub taxawaay bi mooy képp lu mu julli ci man yow defoo dara ndax tàyyel lu ñu wax ngi kii voilà di lekk ka géex aka naan aka raay do déq kese ak nekk ci ci ci ci tukki yeeg ak ak ak conférence yeeg ak ndaje yeeg forum yeeg yu mel noonu di jaay bu dee yooyu daal mais boo dinee bu ñuy sikkar sax wala di def lenn nga gis kaa ji tayel jim ciy àndal yaa ngi kii daa benn affaire ci dara quoi waaw wal iyaazu billah après mu nekk fi di caaxaan di wax ay waxam wax caaxaanam yooyu hmm? wal iyaazu billah ah mu ngi noonu ah kon salaatu ala nabi ngëneelam mooy boo ci dëkkee yow yaa gina yooyu yonent ci yonent bay saa saam keneen koo xam ne dëkku ci waaw ku la ci gën bari le moo la ci gën a yeey le waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon nag ah mbir mi deneen saa saam leeral lañu ko waaw rasuulu rabbil alamin jullit ñépp ko am seen xol yi jullit yépp la nekk seen xol yi alayhi salaatu wassalaam waaye nag ah mbir mi du tëbëka dal kese aka bu ñu waxee rek nga fattasu wala kii di fattasu te sax julliwoo ci turam ci ci ci yonente bi alei saatu salaam julliwoo ci moom ah te fattasuwul tey julli ci moom saa su ne kookoo la raw fuuf te balan ko xam xaaral ba wax yawmal qiyaam bi xam mbir moom fa lay leere sawfa tara idin jalal gubaaru ah ah, ah ah farasun taxtaka am ximaaru bu keroogee dina leer di nga xam ndax mbir tëb la ak gaayuk cinéma wala dëgguloo woon waaw boobu bu boobaa di nga xam mbir yi dëgg-dëgg dal la waroon a doon kon ki gën a yeey ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xamante ne moo ëpp lu muy julli ci moom kon nag ja'alana allahu minhum waaw ah, yal nañu borom bi yombalal ah, àjjana jooju ndax àjjana la julli ci yonent bi saa àjjana la waaw yal nañu ko borom bi yombalal ñun sax ci suñu xol suñu xel suñu lépp waaw di dem ci yonent bi saa du jóge ci moom tarfatalaay waaw waaw loolu moom moom bu ñu ko yàlla defalee moom te nangul ñu ko waaw ah, subhaanallah loolu moom mooy suñu affaire moom baax na moom non suñu affaire baax na waaw waaw ba boo nelawee sax booy gént sax rasulullah ngay wala sallallahu alayhi wa sallam di nelaw rek gént gaa yi dégg sax ceeg sax ay salaatu ala nabi de sallallahu alayhi wa sallam fekk saa yi xaram xaram jéeg yëggatu rek sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw ak formule bu mu ko waxe nag waaw kon nag loolu yal nañu ko boroom bi yombal loolu yomb na ko ah wallahu taala alam kon xam naa dañuy yem nii bii di ñëw bon xadis bi ci tegule boobu eh, gisoon nañu ko waaw romboon na romboon na wala ñu bàyyi bii di ñëw ñu daal di koy gisaa gis door a continuer insha allah mooy xadis mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf